ñu ngi woon gisoon nañu ghazwatu Hamra il Asad muy xare Hamra ul Asad bi nga xam ne moo taqaloo ak ghazwatu Uhud am ca suba ga ca ginnaaw ghazwatu Uhud ca bésu Uhud ca suba ga ci la xare bi amoon gisoon nañ ne aleyhi salaatu wassalaam dem na ba foofu ñëw waaye xare amul ndax ñoom waa Quraysh Abu Sufyan la ko Ma'bad ibn Abi Ma'bad al waxoon moo ko tiitloo <clears throat> ba moo tax mu daldi lépp mais nag mu yónnee benn ay gaay ne leen nag yëgal leen Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yi kenn ñu ngi ñëw dal seen kaw waaye lool wax la woon rek ngir tiital jullit ñi waaye seen loolu mooy mujjul àntu gisoon nañ ne imaam ibn Isaaq waxoon na ne yonent bi alayhi salaatu ñetti fan la fa defoon muy lundi mardi ba mercredi après mu daldi ñibbi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam am na rekk lu ndaw loo xam ne fàttewoon naa ko loo xam ne imaam ibn Hisham rahmatullahi alayhi moo ko ci yokk ci ghazwatu xamra il asad boobu muy xare xamra il asad ndax imaam ibn hisham rahmatullah aley keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di dëpp comme ni nga xam ne nee na noonu la ko sëriñam di abu ubayda nettalee ndax dane xaddatanaa abu ubayda mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam keroog bi muy dëpp a ah, axada rasulullah lii la wax dane qaala abu ubayda <clears throat> moom imaam ibn hisham abdulmalik ibn hisham raxmatullaahi aleyhi boroom assiiratu nabawiya mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jàpp mi fi jihati daalika qabla rujuuhi ilaal madina mu ne bim ne xamraa'ul asad fi wajhihi daalik foofu noonu mu jublu woon fa la jàppe ki nga xamante ne nii juste avant muy dellu madinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsasu suu comme li alquran wax ne lam yamsasuhum suu wattaba'u ridwaana mu ne juste avant muy dellu ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàpp ñaari prisonnier ci waa Quraysh ku njëkk ki di Muawiya ibn al ibn Abil Aas ibn Umayya ibn Abdi Shams mu ne kenn ki mooy Muawiya la tuddoon di doomi al ibn Abil Aas Abil Aas boobu di doomi Umayya Umayya boobu di doomi Abdi Shams mu ne te kii wa huwa jaddu Abdil Malik ibn Marwan abu ummihi Aisha bint Muawiya mu ne Muawiya ibn al-Mughira bii yonent bi alayhi salaatu salaam jàpp ci kuffaaru Qurayshi ni mu ne moom mooy maamu Abdul ibn Marwan mooy mooy ki jiite bokk na ci xulafaa u ci xulafaa u Bani Umayya yooyu les kii doomu Abdul Malik doomi Marwan ibn al-Hakam benn maamam maamam lañ jàpp mooy Muawiya ibn al-Mughira ndax moom mii mu ne abu ummi Aïsha mooy baayu ki nga xam ne mooy yaayam di Aïsha di doomi Muawiya moom la jàpp prisonnier kon Muawiya ibn al-Mughira wa Aba Azza al-Jumahi Amr ibn Abdillah al-Jumahi yaa ngi koy fàttale ko mooy bokk na ci ñi mu jàpp keroog abu azza di amr ibn abdillah aljumahi yaa subhaanallah ndax yaa ngi fàttaleku kooku abu azza moom moo tax mu ne riwaaya bi nag wérul ndax euh, mooy dafa am gàndum rupture ndax euh, imaam abdul malik ibn hisham di imaam ibn hisham sëriñam la ko jële abu ubayda mooy bu diggante moom ak juddu yonent bi abu azza mu ne wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da koo jàppoon prisonnier keroog Badar waaye mu daal di koy jéggal après ndax bam nee ko man kat dangay xam ne dama nekk koo xam ne aw ma dara te boroomu njaboot laa dama bari doom yu sew ay jigéen doom yu jigéen léegi nag dama lay ñaan yow alayhi salaatu wassalaam nga daal di may libéré te yàlla tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy libéré keroog Badr bokk na ci ñu libéré sans ñu joxe dara mu ne ko nag à condition ci kaw bul jàppaleeti ku may xeex mu ne waaw gisoon nañ keroog Uhud moom mii di abu azza moom la safwan ibn umayya daldi demoon ci moom ngir convaincre ko comme que c'était un grand poète ngir mu daldi wax ay vers ñëw jàppale leen ci xeex bii ñu jëm ngir jël seen revanche ci xora ci li nga xam ne mooy li leen daloon Badr bim ne ko kaay génn ndax yow danga nekk waajoo xam ne poète nga nga dimbali ñoo sa làmmiñ mu ne man nag lool duma ko man ndax yonent mi alayhi salaatu wa salaam damaa jéggaloon keroog Badar te lool bu ko fàtte Safwaan xam nga ne man dañ maa jàppoon kon nag te waxoon naa ko du ma jàppaleeti ku lay xeex Safwaan ibn Umayya jox ko ay garantie ci ay gannaawam ne ko boo fa faatoo say doom ak samay doom laay boole te man xam nga sama am alal boo fa jógee nag ñëw bu boobaa maa lay maa lay maa lay yor Abu Azza daldi génn bokk na lam doon wax boo fàttale ko woon bu dee fàttale ko nga wam naan ihan bani abdi abdi manaati antum xumaatun wa abukum xaam laa ta'idduuni nasrakum ba'da 'aam laa tuslimuuni laa yaxillu islaam moom nii moo ko doon di Abu Azza ba muy demee ci waa banu Kinaana ci waa banu malik ibn Kinaana di leen jéem a de ki di leen woo ngir di leen euh, ñu ñëw ngir mën a xare ak ñi nga xamante ne nii waa Bani Abdi euh, Maalik ibn Kinaana di leen woo nag ngir lan ngir soññu leen ci ñu xeex yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yaa subhaanallah bam naan bu leen ma bàyyi ma dem rekk ci xare bi manum kese waay waaye bu leen ma xañ seenu ndimbal waay waay lislaam daganul waay laa yaxillu islaam moom nag la yonent mi aleyhi salaatu salaam jàppat keroog xamraul asad <laughs> léegi mu ne fa qaala ya rasulullah ci riwaaya bi bu imaam ibn Hisham bi léegi bi ko yonent mi aleyhi salaatu salaam jàppaatee xamraul asad mu ne yonent bi alei salaatu salaam aqil nii mu ne ko mooy baalaat ma nga libéré wax ma yonent bi alei salaatu salaam ne ko wallahi laa tamsaxu aariday bi makka baadaha wa taqulu xadaatu muhammadan marratayn ba pare mu ne idrib unuqahu ya zubayr fa daraba unuqa eh, bi ñu ko jàppee mu naan yonent bi alayhi salaatu salaam jéggal ma yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko maa ngi wàcc yàlla ne duma bàyyi ngay laal sa kaw lex yi dem ba Makka ma libéré waat la nga dem foofu di laal sa lex yi mooy di ci ton ironie tanaan xadaatu Muhammadan marratayn waay waay nax naa Seydina Muhammad ñaari yoon nag voilà trahir naa ko ñaari yoon Badar jàppoon na ma ma trahi ma fexew ba mu bàyyi ma ma ñëwaat jàppaat ma xamraawul asad ma fexewaat mu yonent mi alei satu salaam nag ne ko loolu nag xamal ne doo ko am tey mu daldi digle Seydina Zubayr ibn al-Awwam ne ko dóoral doqam mu dóor doqam waa ji ñu ñu faat mu daldi koy misaam mu dee waaw kii ne imaam Ibn Hisham ne ah te loolu gisoon na ne loolu lu wér la woon xadiis bii muy bëgg a wax ndax imaam al al Buxaari daal na koy solo mu jaar ci yoon bi mu wax waaye da ci teg Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne moom imaam Ibn Isxaaq wa balaghani an Sa'id ibn al-Musayyib annahu qaal mu ne jote na ma ci xam-xam ci Seydina Sa'id ibn al-Musayyib nekkoon taabi'i bu mag boobu di Seydina Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullahi alayhi këne dane yonent bi alayhi salaatu salaam dane dane Abu Azza keroog Amr ibn Abdullah al-Jumahi ne ko innal mu'mina la yuldagu min juhrin marratayn idrib unuqahu ya Asim ibn Thabit fa daraba unuqahu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom Seydina Sa'id ibn al-Musayyib mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog dane ko bi naan ko baalaat ma dane ko jullit way ngëm yàlla duñu ko mooy duñu ko fett jiit du ko fett ñaari yoon ci benn kàmb laa yuldaxul mu'minu min juhrin marratayn waay waay animal buy lore di fettaate jullit mooy doo dugal loo dugal sa loxo sa pax ci ci ci ci kàmb mu ñu màtt ko duñ ko fa dugalaat mu ne julli nag duñ ko def noonu xam nga lii ci yonent mi alayhi salaatu salaam mooy ki jëkk a wax lii ci arab yi expression bi moo tax expression la léegi waaw mooy nit ñi da dégg arab yi di ko wax laa yu laa laa laa yul daxul mu'minu wala al min juhrin marratayn loolu xadiis la yonent mi alayhi salaatu salaam ko mooy bu dee kiiwu léegi mu ne idrib unuqahu yaa Aasim bu dee ci mu ne Aasim ibn Thabit ibn Abil Aqla radiyallahu anhu moom la ne dóoral doqam mu dóor doqam mooy da ngay gis ne riwaay imaam ibn Hisham bi dafa am inqitaa bu rëy waaye wax naa la ne imaam al-Bukhari soloo na ci yoonu Seydina Sa'id ibn al-Musayyib mu jële ko ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu yonent ma nay saar wax lool ne yul daxul mu'minu juhrin marratayn ah dana yul daxul mu'minu juhrin waaxidin marratayn na ko noon imaam muslim daal dina koy solo ak imaam abu daawud imaam ibn maaja na ko noon seen seen ñoom seen kilifa yépp di imaam ahmad daal dina koy solo waaye dóor biñ ne Seyna Asim ne Seyna Asim dóoral doqam loolu nag gisu bu ci buy daal la am ci bii bu Seyna bu imaam Ibn Hisham kon mooy ne hadith bi wér na ci yonent bi alayhi salaatu mu ngi ci saxiixay mi que ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na du ñu fett wala du ñu matt benn ab jullit ñaari yoon ci benn kàmb. est-ce que nag fii la amee woon loolu mooy bu dee yi ci saxiixay ni Seydina Abu Hurayra moom précisé wul fan la ko waxe woon mais imaam Ibn Hisham nee na fii la woon léegi kon gis nañ kon loolu lañ waroon a yokk moom lañ fàtte woon kën a yonent jàpp na ñaar ci waa Quraysh di Muawiya boobu ibnul Mughira moom it dañ koo mujj faat moom moom ah léegi nag ñu war a jàll mooy kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn isxaaq rahmatullah aleyhi wa an abihi nee ginnaaw bi ñu gisee ghazwatu hamra al asad nee na mu ngi fa passé bésu lundi mardi ak mercredi ginnaaw gi mu dëpp dellu medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi mu dëppee di weeru shawwal ba léegi bul fàtte mooy weer wi topp ci weeru koor weer mooy weeru korite mooy weeru kori moom lañ naan weeru kori ci ci ci ci wolof eh, bi mu dëppee nag mooy xoola konteel di la fa passé mardi mercredi jeudi bi bu ñëw mu ñibbisi mu ñibbi mu jóge fa di ñibbi vendredi jot vendredi bi vendredi jotee nag fekk mu ngi Medina bi agsi na dafa am lu yéeme lu xew moom la imaam Ibn Sa'd di nettal loo xam ne dañ moom imaam ibn Isaaq mu ne pour contextualiser le mbir mi mu ne fa lamma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al madina wa kaana abdullah ibn ubay ibn salul kama haddathani ibn hisham az-zuhri ibn shihab ibn Hisham mi ma doon wax sànk tax imaam ibn mooy ibn kama xaddatani ibn Shihab az-Zuhri lahu maqaamun yaqumu kulla jumu'atin la yunkar mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, bi mu dégmalee Medina mooy bi muy dóora euh, ñëw Medina moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, mooy bi muy gàddaay mooy dalay indil moo tax ma dalay contextualiser l'affaire yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu gàddaay jóge Makka ñëw Medina ala saakina afdalu salaatu wassalaam gisoon nañ ni ñu ni àjjuma ni mu kii loolu gisoon nañ ko ca ca bu yàgg ba ah léegi fële ca Quba yonent mi aleyhi salaatu salaam bu àjjuma ma soon a jot mu ne abdallah ibn ubay ibn salul al munaafiqul xabiis naafiq bu bon bi dafa amoon benn taxawaay boo xam ne moom la doon def ajjuma gu jot nga xam ne laa yunkaru kenn du weddi mooy mooy mooy jëfam jooju noonu amul kenn ku ko mata masa mettre en cause mooy mooy bi mu tuubee la la ci jublu mooy ne ndax abdallah ibn ubay di yonent bi alayhi salaatu salaam door ak si Medina tuubul woon moom moom dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo tuub Badar après Badar ci lañ tuub léegi nag déppi bi mu tuubee nag ab politique la te ajjuma gu jot yonent bi alayhi salaatu salaam bu war a duggusee ci jumaa bi ci jàkkaan bi war a jiite léegi moom day jot taxaw taxawaay boo xam ne kenn masu ko contesteel ci moom waaw sharafan lan moo taxoon sharafan lahu fi nafsihi wa fi qawmi wa kaana fihim sharifa ndax lan lan moo tax mu doon def noonu ndax moom ku tedd la woon fii nafsi ngir ngir ngir ngir kiiwal boppam quoi ngir honorer boppam waaye tamit dafa nekkoon koo xam ne ah, ah, kilifa la woon nag si nga xamante ne nii mooy ci ay ñoñam ci waa ahlul Médina bul fàtte ne moom demoon nañ ba koy waaj a def mu jiite waa Médina roi de Médine roi de Yathrib far yonent mi alayhi salaatu ñëw gaay ba ko loolu nag bokk na ci li ko gënoon a metti lii mu xam ne moom la dul woon mu ñël yonent mi alayhi salaatu salaam ndax saa bu ko xoolee moom day naan kii moo usurpé sama sama pouvoir moom loolu la doon xool ndax bés biñ ma waroon a introniser ci la dugg ci dëkk bi nit ñi faalewuñ léegi ñépp topp ko moo tax mu doon mer ma su ko woon a gëm Badar nag ñun amee moo xam ne ah intérêt bi fii la ne te waa Quraysh duma nañ leen kon nag naa dem ci force bu bees bi muy les musulmans waaye gëmu ci woon daa amul leen loo xamante ni gëmoon na ko mu ne nag léegi nag taxawaayam boobu lan la woon mu ne idaa jalasa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawmal jumu'a wa huwa yaxtubu naas bu yonent bi alayhi salaatu salaam toog laata bu dugg ci jumaa ji war a xutba mu ne qaama day jóg moom Abdallah ibn Ubay fa qaala mu ne ayyuha nnaas haadaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna adhurikum akramakumullahu ta'aala wa a'azzakum bihi famsuru wa azziruhu wasma'u lahu wa ati'u loolu la wax day jóg laata yonent mi alayhi salaatu salaam bu dukkisee ci jàkka ji rek laata muy commencé xutba Abdallah ibn Ubay jóg ci biir mbooloo mi ayyuhan naas ee eh yéen nit ñi mbooloo mi yéen laay waxal haadaa rasuulullah kii ngeen gis mooy ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moo di naafeq ga mu ci naada subhaanallah hada kii ngeen gis mu toog rasulullah kii nii mooy rasulullah mooy ndaw yàlla li de bayna azhurikum mu ngi ci seen biir akramakumullahu wa a'azzakum bi buur yàlla nag dalee na teral yéen nit ñi yéen ñi ci jàkka ji yéen waa Medina yéen jullit ñi akramakumullahu wa a'azzakum bi mu daal leen yëkkati ngeen féete kaw nit ñépp waaye jaare ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam tey bu ngeen amee teggaade moom mii taxaw moom mii ngeen di seen moo tax bu ngeen màggee féete ñépp kaw moom mii moo tax kon nag fan suruhu man abdallah ibn ubay ibn salul li ma leen di wax ko dimbali leen ko wa ngeen jàppale ko waaw dimbali leen ko jàppale ko te màggal ko wekk ko wasma'u lahu wa ati'u te dee leen dégg lim leen di digal tey topp lim leen di digal dee leen dégg li ñuy wax tey topp lim leen di digal summa yayis bu ko waxee nag après toog moom àjjuma gu jot depuis ba mu tuubee après Badar balee léegi noonu lay def saa bu àjjuma jotee yonent mi aleyhi salaatu salaam julli di jóg war a jiite nit ñi dugg si lii lay wax ñépp di ko dégg kenn mooy loolu moo doon lim doon def nga xam ne kenn amul kenn koo xam ne da ko doon contester ne koy bàyyi li ngay def ak yooyu te tamit yonent bi alayhi salaatu salaam masu koo wax dara ne koy bul defati yi bu waxee toog après yonent bi alayhi salaatu salaam bon kii gaa yi mu jiite gaa yi ñu xut ba mu jiite léegi nag bi nga xam ne nag ci la Uhud am ba mu def lim def moo tax mu ne hatta ida sanaa yawma Uhud ma sanaa lii moo doon moo doon moo doon moo doon moo doon aadaam lii la doon def ba bi Uhud amee ba mu def moom Abdallah ibn Ubay ibn Salul li mu def ci mbonte mooy lan <laughs> ah déet kay xanaa dootuñ lu ñuy laaj raja wa raja bi naas moom moo ñëw dem ba foofu mu dëpp gaa trois cents personnes ñu naan mu teg ci qawlahu qawlahul xabiis qawlahul munkaral xabiis gu bon gi te yées gi mu wax keroog ne ataa ataa Muhammadun eh, eh, asaani Muhammadun wattabaa wa wa wa wa ataa al-wildaan mu ne waay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf maa mooy daal di topp xale yi ba pare naan bu ma xamoon ne xeex dafiy am kon dinañ leen dinañ fi des waaye fii xeex dafi dul am quoi bi mu defee loolu keroog Uhud mais àjjuma gi jot si yonent bi aleyhi salaatu salaam jóge Hamraul Asad toppoon waa Quraysh jotu leen mu dëpp àjjuma bi jot noonu après mooy àjjuma boobu noonu semaine boobu noonu àjjuma bi bi mu ñibbisee je mercredi jeudi vendredi qaama yaf'alu dhalika kama kaana yaf'alu léegi nag mu jóg moom Abdallah ibn Ubay mais di def bëgg a jóg def li mu doon def mooy ayyuhan naas hada rasulullah bayna azhurikum akramakum allahu taala wa bi fansuru wa azziru wasma'u lahu wa mu jug bëgg a wax loolu mais ça ne colle pas moom ci su moom moom moom moom affaire bi sax daa matul semaine yàggul même aksi lan la wax ñaw baax na ci yéen damaa mooy loolu la wax doom ji damaa mooy topp leen yow xam nga ne génn gi nga ànd ak moom du lu rafet du xalaat bu rafet mais léegi mu ñëw ajju mu mel ni moo tax gis nga naafiq moom dafa mel ni moom pour moom képp kuy dund moo lëpp xel te moom jàpp na ne non moom considéré wul kenn dara lu dul fu intérêt ne mais xam nga lii am na nit nit koo xam ne ku kuy xalaat dëgg la moo tax alxuraan na ñii laa yaqilun gis nga naafiq yi dëgg-dëgg gis nga gaa duñu xalaat ci suuratul baqara mais gaa yi gaa yi gaa yi yi du xalaat gaa yi seen bopp yi naafiq yi seen bopp yu kópp ci nekk gars yi du ñu xalaat ndax yii xam nga nit koo ko wax ku defoon lii bon après yow di nga sa demaat nag ci mbooloo moomu mais daan topp leen kii te dégg leen ko topp ko yow topp nga ko est-ce que yow nga ñëw ñu dem ñu génn bi ñuy génn bañoo ñu dem ba fële nga ne nga ne tey wanda lu tax mu daal di may mooy daal di topp xale yi te fii sax gis naa ne xeex amu fa mais lan law nekkoon digal yonent ma sax nañ dem xeex moom mu bañ ba pare nan ngay mën a ñëwaati naan nit ñi yéen topp leen ko te jàppale ko moom da koo jàppale xoolal soixante bii si faatu seetawut àjjuma ji tey est-ce jàppale na ñooñu jàppale na yonent ma lay sax mais defu ko mais mu ñëw bëgg récidive di def la la ma def comme si daal nit ñi daal war a jàpp ne moom deful dara que ne dara xewul moom daal euh, tout se passe comme comme comme ni mu doon mu daal di jóg bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a kii <laughs> bëgg a wax loolu. mu ne gaa yi jàpp ko. fa axada al muslimuuna bi siyaabihi min nawaaxi min nawaaxihi wala min nawaaxihi min nawaaxihi fa wa qaalu law ijlis ay aduw allah lasta li daalika bi ahl wa qad sanata maa sanata mu jóg dem bay wax yonent bi alayhi salaatu salaam ñu toog àjjuma ji mu ñépp toog di xaar yonent bi alayhi salaatu salaam mu agsi rek mu jóg naa commencé di waxaat rek ju waaye ñi ko jege woon foofu ñi ne woon ci wetam xëcc yéeréem jàpp yéeréem ci bépp wàll ku nekk jàpp di ko xëcc ne ko ijlis ay adu wallah ne ko toogal noonu bi yàlla bi lasta li daalika bi ahl wa qad sana'ta ma sana'ta xam nga ne moos yow yelloo woo def lii yow ñeme ngaa taxaw ak li nga def li nga def keroog Uhud semaine bii nii rek bii bii samedi samedi li nga def samedi yow ñeme ngaa ñëwaat tey di àjjuma une semaine juste nga ñëw naan topp leen yonent bi alayhi salaatu salaam déggal leen ko jàppale leen ko toogal ci suuf noonu bi yàlla bi nga doon yow xam nga ne yow yow loolu yelloo woo di def loolu waqat sanata te nga jëf maa sanata li nga jëf keroog wax acca toogal doo fi jóg de léegi nag mu mer mu funki ndax mer mer bay xotteeku fa xaraja yataxatta riqaaba nnaas wa yaquul wallahi laka annama qultu bujran am qumtu li ashudda amra mu daal di jóg mer mu mer jóg di di di di di jéggi doq nit ñi mooy di traverser sàppe yi fi mu newoon biñ ko xëccee na ko toogal adu walla waro yow xam nga ne lii yow yow du yaay def lii ak li nga ñu def keroog Uhud li nga def Uhud keroog rek liñ fi def mu mer di jéggi ndodd nit ñi nag di di tra di di di engendrer sàppe yi di génn jàkk ji ah, yataxatta riqaba naas nii rek du teggin bi alei saatu salaam ko doon def àjjuma dare ko Iblis yow euh, non seulement dangaa yéex a ñëw ñu naan déet ba pare yow sonal nga nit ñi ci ne ko toogal mooy dafa ñëw mooy comme ni ngay gis rek nit ñi mais tamit mooy ñi teel a tamit ñoo war a dimbali seen mbokk yi ñëw après buñ ñëwee fi am place nañ fa toog mais buñ gis ay place bàyyi ko pare toog fenn toog avant place yi bu ko defee bu jàkka ji feesee nit bu taxawee ca gannaaw ñëw gis place ca biir. kooku day fexe di enjamber nit ñi fekk imaam bee ngi xutbaak yooyu te loolu même xutbaagu loolu loolu bokkul ci li yonent bi alayhi salaam digle waaye da ko doon def dane ko Iblis faqad aadayta wa aanayta dangaa yéex a ñëw ba pare lor nit ñi ci jéggi li nga xam ne mooy riqaaban naas ak taxatti riqaaban naas loolu dañ koy tere kon nag mais jullit mooy dimbali mbokku jullitam moom nag mu mer génn jàkka ji li génn di enjambe doq nit ñi wa yaqulu mu ngi naan wallahi laka annama qultu bujran am qultu euh, ashudda amra mu ne maa mu ngay di wax ca kaw naan way maa ngi wàcc yàlla mu ngi mel ni man damaa wax njombe njombe mooy bujran mel ni man li ma wax dadi mbir mu yéeme te rëy te màgg te bon lan lan laa doon wax man ma jóg am xumtu man ma jóg li asudda ngir dëgëral am rawu diineem dëgëral mbiram ngir nit ñi gën koo topp ma jóg ñu may xëcc maa ko def génn mer mais moom kazzab la kàcckat la kii nan la jàppalee mbiram lii woo jàppale ciy waxi neen ndax naa féq yi lool la mooy ne ñoom wax rek lañ man bu defee jëf doo leen gis de laayi kazzabun yu mag a ngoom wax katulu amul yoo xam ne extraordinaire bu ñu waxee nga ne eskay bu ñu jëfee nga ne ci mbay ñoom ñooy yi xam nga waxam ji ju rafet la lim doon wax kii mooy yonent bi alei saab seen biir la nekkee nit ñi buur yàlla daal di leen yëkkati teral leen jaare ko ci moom yëkkati leen teral leen te màggal leen yëkkati leen ci kaw ku dul yéen jaare ko ci moom nii dimbali leen ko te ngeen wekk ko jàppale ko te di ko topp dee leen dégg li muy wax te di ko topp xam nga loolu rafet la yow kay ku la naan deel topp yonent lii kay lii kay loolu la lii lii lii lii kay mooy mooy mooy mis mooy mooy ob oh, bu ne lii nga war a def moo tax naafiq day wax waxu dëgg mais moom lim ci kii lim ci mooy bu jëf dotoon nga xam du jëf de Abdallah ibn Ubay nii jàppale bi mu doon wax yàgg na koo wax te xoolal ajjuma ji yonent bi aleyhi salaam mooy Uhud samedi la woon ajjuma jooju noonu rek waxoon na ko avant ñuy dem Uhud avant ñuy dem Uhud ajjuma jooju ñu mujjee julli yonent bi aleyhi salaam génn saxaaba yi fexe ko convaincre mu soli mu bu ko komam ajjuma jooju Abdallah ibn Ubay wax na mbir mi mais ca suba la biñ demee Uhud bi ñuy dem mais dafa dëpp léegi kan nga man nan mën a taxawee naan ay ay gaay man am xomtu li ashudda amra man ma jóg di def dëgëral mbiram ñu jàppe ma comme si laka annama qultu bujran comme wax njombe bi muy dem nag mer noonu di wax ci kaw di dem mu ne imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi ne fa laqiyahu rajulun min bi baabil masjid léegi am kenn ci mbokkam yi ci waa lansaar yi daal di jóg topp ko ba dajeek moom ba ba ba daal di koy ba daal di koy euh, dab ci buntu fekk ci buntu jàkka ji mu ngi génn di waaxu di dem waa ji dab ko ci buntu jàkka ji ne ko waylak ne ko maalak waylak lan moo la dal yow ne ko Abdallah ibn Ubay lan moo la dal ba ngay def nii di wax nii mu ne mais qumtu ashuddu li ushaddidu amra fa wasaba rijaalun min ashaabihi yajzibunani wa yu'annifunani laka annani wujran an mu ne waa ji xanaa yëgoo la xaw yow xanaa newoo ci jàkka ji man qumtu ashuddu amra man damaa jóg nga naan man damay may laaj lan la muy damaa jóg ngir dëgëral mbiram moom alayhi salaatu wassalaam ma jóg wa wasaba rijaalun min am ay ga góor ci ci ci saxaabaam yi compagnons yi daal di jóg yi yag ji buuna nii di ma xëcc di ma bif way wayu am ni fuuna nii di ma di ma ñuy wax ñu ma ciy tegal wax yu ñàng yu ñagas mooy waxuleen waxul waaji la liñ ko wax ndax bëggu cee jaaraat mooy ijlis xaw lañ na ko ijlis toogaar ay adu wallah mooy doo loolu moom du ko nettaliwaat lasta li bi ahlin waqad sanata ma sana toogal noonu bi yàlla bi xam nga ni moos lii du sa cër nga taxaw di wax lii nag te ginnaaw bi nga defee li nga def léegi nag lool la wone am yu'annifuna nii non seulement ñu xëcc sama yére kilifa gu toll ni man ci mbooloo mi ñépp teew ñu may bif ñu naan déet ñu wax ma wax ñu ñagas laka annani qultu bu jëram mel ni damaa wax njombe wax lu wax laa wax am kuntu ashudda amra te man li ma def mooy dëgëral mbiram ngeen dem waa ji na ko na ko way la irji yastaghfir laka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waa na ko yow toskare ñeel na la demal léegi yow bul génn jàkk ji mer nii def nañ la woon demal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaan ko mu jég ñaanal la yàlla mu jéggal la ñaan ko mu jéggal la ci li nga def keroog Uhud ba tax ñii xëcc la nga loolu la gaa yi tamit loolu la ah. li tax ñu xëcc la mooy la nga def léegi demal ci bi alayhi salaatu salaam nga dem nangu reconnaître sa sa sa bàkkaar bi nga def sa rëcc rëcc mu ñaanal la yàlla ngir njéggal yàlla jéggal la fa qaala Abdullah ibn Ubay ne ko wa wa wallahi ma abtaghi an yastaghfira lii yaa subhaanallah ne ko maa ngi wàcc yàlla man sàkkuwuma te soxlawuma yonent bi aleyhi salaatu salaam mu may jé mu may mu may ñaanal jéggal lii nag mooy munaafiq gis nga naafiq pire mooy gis nga bu meree nag naafiq moom bu meree nag booy booy bu jéggi dayo day day foofu lay jëfure nag wane boppam wane na boppam xool ima est-ce que amul benn koo xam ne ab jullit même jullit bi nga xam ne xamul dara dara dara moom daal a shahaada yi rek la am kooku noonu ak jullit bi nga xamante ne nii moo dàq def bàkkaar la jullit bi nga xam ne assassin la bi nga xam ne homosexuel la jullit bi nga xamante ne ni njaalookat international la ak jullit bu jigéen bi nga xam ne moom jaaykatu mooy prostituée la même kooku même ñooñu ñooñu ñépp amul kenn koo xam ne dinañ ne ko yow est-ce que bëgg nga yonent bi alayhi salaatu salaam ñaanal la njéggal mu ne bukku loolu amul amul amul dul naa féq pire mooy taxaw ne man bëgguma yonent bi alayhi salaatu salaam ñaanal mu njéggal wallahi wat ko nag ci yàlla maa ngi wat ci yàlla wax waa ji mbokkolam saari yoom boobu maa abtaghi an yastaghfira li sàkkuma fenn nga naan ay demal mu ñaanal la njéggal sàkkuma ma ne damaa sàkkuwul fenn an yastaghfira lii mu may ñaanal njéggal génn dem yoonam <laughs> ah kon nag koo koy naafiq bi loolu la def keroog ajjuma gi nga xam ne moo topp ci Uhud topp ci Hamraul Asad noonu la ko saxaaba yi tamit def muy Abdallah ibn Ubay ibn Salul mooy foo rombe rek daanaka gis muy excellé ci naafiq moom alayhi laanatullah léegi nag ci kaw noonu ah ci lañu jeexale xew-xew ñetteelu at mi ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam walillahi alhamdu wal minna kon ñu tëje ko kon ñu ko tëje ci ghazwatu Hamra al Asad foofu la at moomu daal di tëje ndax Shawwal la woon après Dhul Qa'da moo ci tegu woon après muy weeru aj topp ci Dhul Hijja dugg ci at mu bees muy quatrième année kon nag insha allahu taala tey la ubbi at mu bees ci révisiter at mu bees ci gàddaayu sayyidul anaami Muhammad ibn Abdillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon ñuy dugg insha yal na buur yàlla def ni ñu duggee ci ñetteelu at mi ba génn ci ci jàmm ak jàppandalam yal nañu jàppandal tamit ba ñeenteelu at mii ñuy dugg di ko ànd ak alayhi salaatu wassalaam ñu am ci lu raw lu ñu amoon ci ñetteelu at mii ñu génn te loolu wa ma zalika bi aziz loolu jafewul yàlla kon nag ñeenteelu at mi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam at yi waxoon naa ne loolu jarul ak mooy atu atu jullit ban weer lay commencer léegi maa ngi lay bat mu weer la atu jullit di commencer xam nga sànk nee naa la shawaal mooy kori ci la ghazwatu Uhud am ci la Hamra'ul Asad am ñaari xare yooyu après shawaal zul qa'da topp ci après zul qa'da zul hijja te zul hijja mooy lan mooy mooy weeru tabaski foofu nag tabaski weeru tabaski fala weeru jullit yem mooy moo tax tabaski weer woo bu jeexee mooy at moomu jeex na weeru jullit mu ngi commencé ci weeru tamxarit di muharram weer woowu nag lañuy njëkk a dugg mooy premier mois bi ci ñeenteelu at yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ana moo ci xew ci ñeenteelu at boobu la fa xew moom la imaam al-Waaqidi raxmatullaahi aleyhi di nettali ah ci xadiis boo xamante ne nii imaam al bayhaqi raxmatullah alayhi tamit nettali na ko jële ko ci imaam al waaqidi raxmatullah alayhi imaam ibn saad di taalibee mit soloo na ko ñoom ñépp seen càllale yi na ko noon imaam ibn isxaaq moom da koo soloo ci lu gàtt moom it mooy mbir mi càllale ba wérul ah muy nettali lii nga xam ne mooy xew-xew bii xew ci at mu njëkk mi ci ñeenteelu atu gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam al-Waaqidi raxmatullah aleyhi wax naa la ne xadiis bu ngi ci magaazi yoom yi mais boo demee ci Dalaa'ilun Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi raxmatullah aleyhi indi na ko fi bi sanadin da'if ci sanad boo xamante ne wéewu imaam al-Waaqidi raxmatullaahi alayhi dane xaddatanaa Amru bnu Usmaan ibn Abdirahmaan ibn Saciid al-Yarbuuci an Salamata bni Abdi ibni Abdillaahi ibn Amri bni Abi Salama wa gayrihi mu ne moom imaam al-Waaqidi di Abu Umar Abu Umar al-Waaqidi dane ah, xaddasanaa nettali nañu Umar ibn Usmaan di Umar di doomi Usmaan Usmaan boobu di doomi Abdurrahmaan Abdurrahmaan boobu di doomi Saïd mu bokkoon ci kojub waa Yarbu' moo ay Yarbu'i moom mu jële ci Salama di doomi Abdullah ibn Amr ibn Umar ibn Umar ma ibn Amr abdallah ibnu omar omar bii doomi abu salama la woon bokkoon ci xale yi doon dund kër yonent bi alayhi salaatu ndax yaayam soxna la woon ci yonent bi alayhi salaatu salaam mujj gi di yaay ummu salama mu ne ñoom nee nañu shahida abu salamata uhudan mu ne abu salama ibn abdil asad al maxzuumi bokkoon ci kojug waa banu maxzuum moom euh, dafa euh, fekke na mooy gisoon nañu tarjama mooy Abu Salama moom moo nàmpandoog yonent bi alayhi salaam ak Seydou Ham Seydina Hamza ñoom Suwayba moo leen nàmpal ci moo nekkoon jaamu Abu Lahab boobale moom Abu Salama boobu gisoon nañu ay tarjamaam ak ay jalooreem ak yooyu mu ne fekke na Uhud bi mu demee Uhud nag dañ koo gaañ ci loxo bi loxo bi adud mooy épaule bi lay jóge ba ci kudd bi loolu mooy adud mooy euh, avant-bras bi épaule bi mooy mooy li gaa yi naan boo ji xool seen doole yi di def nii di wane ne ñoom dañoo jàpp quoi gaa yi jaay yëfu box ak yooyu di wane seen doole yi di wook seen seen mbubb yi ngir wane seen doole foofu loolu mooy adul épaule bi mooy mbagg bi jëm ci conc bi loolu noonu lépp mooy adul dañ koo gaañ foofu mu ne fa aqaama shahran yu daawa mu daal di paase mois abu salama ibn abdil asad radiyallahu anhu ñu koy fajal li nga xam ne mooy mooy góomam boobu noonu mu amoon Uhud keroog mu ne fa lamma kaana hilaalul muharrami ala ra'si xamsata xamsatin wa thalaathiina shahran min al hijra bi nga xam ne nag ci la ah muharram mooy weeru tamxarit dugge mooy ci at mi ci tegu kon voilà ndax comme li ma wax sànq Uhud mooy quatrième année bi Uhud shawwal la woon ci troisième année bi shawwal dhul qa'da dhul hijja après muharram di at mu bees ma ba ba weeru muharram tero mu tolloog trente-cinq weer ci après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk wér na gëwmam bi faj na ko un mois un mois mooy shawwal la woon dhul qa'da faj na ko dhul hijja yooyu yëpp wér na moo tax ci beneen riwaaye bi moom dane ñun ñu mooy ba ñoom ñépp ñu jàpp ne wér na en tout cas ci li ñu gis que ne moom mii wér na moo tax mu ne moom euh, ci beneen riwaaya ba léegi ndax ñaari riwaaya la la imaam euh, al-Waaqidi yi solo affaire bi ci boobu noon Umar ibn Abi Salama di doom ji moom dane moom laa la ne moo doon mooy gone goog yaroo woon radiyallahu anhu Eh, kër yonent bi alayhi salaatu salaam moom mii la yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax naan ko yaa ghulam moom kër yonent bi alayhi salaatu salaam la yaroo ndax moo denc boroom eh, soxnaam après ñoom ay doomu jiit la yonent bi alayhi salaatu salaam ci Rabia Ibi lañ bokkoon mooy doom yi nga xam ne sa soxna moo koy indiwaale ci dafa dafa sëyoon fenn amoon doom nga takk ko mu nekk sa kër comme ñooñu moom mii nag di Omar bii moom moo doon def kër yonente mi alayhi salaatu salaam nee na man damaa nekkoon kër yonente mi alayhi salaatu salaam bu may lekk bu ñuy lekk taaj ndab mais fu ma neex laay dugal sama loxo nii nii di dugal fu nekk gauche droite fii kii ci di di sepp di jël lu ko neex fu nekk moom am nee na yonente mi alayhi salaatu salaam ne ma yaa ghulam allah allah oh, waaw am nga ba mas nañ ko fi wax sax wala la bu doon man moom wala bu doon ñun bu kii lañ kuddu gi nga yor ngay koy fëgg ne ko jógal sax te dootoo lekkati ndax ñun mënuñoo yar yaa subhaanallah ah la ilaha illallah moo tax booy yi dëgër bopp ndax ñun jàpp nañ ne lépp c'est brutalité mooy faj yépp léegi yeneen ci may saar-saam fëgg ko mbéj wala ne ko eh jógal yow looy def nii wala mu ne ko yow eh ni looy def yow mais dana ko ci teegin allahu akbar yaa xulaan sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yali waa su xoolal xoolal baat yooyu yaa xulaam benn baat sammillah ñaari baat wa kul bi yaminik ñetti baat wa kul mimma yalik ñeenti baat la ko wax ne ko yaa xulaam yow ngone si xoolal waxu cofeel li ngir yaa xulaam waxu cofeel ngir mu mu mi mu mu mu mu pare ngir déglu waxu yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko sàmmillah booy lekk booy lekkati ni ngay def mooy da ngay tudd turu yàlla bismillah kuy lekk da tudd turu yàlla bala ngaa lekk loolu nag jar na jàngal xale yi xoolal kii gën la woon gone la woon ñun gone yi dañ leen di bàyyi noonu surtout bu dee Europe gi nga xam ne seen cantine yi ñuy dem ñoom boo leen jàngalul sa kër buñ demee gars yi jàngal leen foofu moo tax boo seetloo xoola doomi wolof yi presque ñoom ñëpp koo ciy jox kaas wala nga koy jox dara càmmoñ bi la koy nangoo Europe bi laa wax ah bi lay tàllale boo ko nee eh, bi lañuy nga jox ko ko boo moytu boo bu demee bay bu ko waree naan wala wala lekk càmmoñ bi la koy téyewaat da koy paasaat càmmoñ bi te pourtant nee ko jël ko ndax lan loolu la laaj ji ndax yaruñu ko këram xamaluñ ko principe yi nga xam ne te yonent mi alei satu selaam wax na ci Sahih imam Muslim kene shaytaani bu leen lekke càmmoñ ndax shaytaani mooy lekke càmmoñ yéen nga bàyyi sa doom bam laaj ci noonu ndax xamaloo ko ndax ku yarul sa doom moom école bi wala mbedd mi yaral la ko waaw mu ne ko del lekk samillah booy lekkati del tudd turu yàlla bismillah jarul mu koy wax ca kaw a kaw bismillah mën na ko wax ndànk bismillah mën na ko wax bismillah commencé lekk wala na mu ne ko benn ko wa kul bi yaminika te booy lekk del lekk ak sa càmm sa ndejoor yooyu yépp yaruñ ci suñu doom yi allahul musta'an dangay foog ne ñii ay gauche lañu gauche lañu ndax dañuy mujj lool lañuy tàmm ndax fourchette bi lañuy teg paaka bi teg fourchette bi ci côté càmmoñ yow bu ko restaurant bi defee fii yow jullit nga nga xam ni ngay def di dagge ndejoor di lekke càmmoñ ak fourchette bi mu ne ko kon wa kul bi yaminik te de lekke sa loxo ndejoor wa kul mimma yali te booy lekk lekkal sa kanam di dem di avancer bu jeexee ngay dem par ndànk-ndànk mais doo jël sa loxo di dugal fii di dugal fee di dugal fii doy de lay sa minal adab noonu na ko yonent bi alei saatu salaam jàngale moom nii Omar mu ne radiyallahu mu ne moom ci beneen riwaaya bi ne fa makasa mu ne mu ne mu dane kaana alladhi jaraha abi abu osama aljushami fa makasa shahran yudaawi fa bara fii ma nara mu ne ki nga xam ne moo gaañoon keroog Uhud sama baay mooy benn waay buñ naan abu osama aljushami nee na mu daal di paase weer sama baay paase na weer di ko faj nee na fa bara fii ma nara mu daal di wér ci li nga xamante ne moom lañu gis nii mooy li ñu gis nii bon ñun ñu gis ne wér na ndax amatul mooy plaie bi daal dinay muuru mbir yi daanaka gisat boo xoolee cicatrisé wu na cicatrisé wu na def na lépp nee na yonent bi alayhi salaatu salaam nag bi nga xam ne ci la at mu bees mi mooy deux mois après Uhud fekk moom mu wér yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy woo ndax <laughs> <laughs> gis nga ndax gaa yi euh, euh, euh, tribu arab yi bi ñu yëgee ne gañe nañ yonent bi alayhi julli ñi keroog sallallahu alayhi wasallam ak yonent bi alayhi salaam ak julli ñi keroog Uhud ñoom dañ cee dañ cee dañ ci ne ah waaye yow waaye ñii ñu doon ragal ndax seen badar bi ndeka dara ñii ils sont plus vulnérables que vulnérables ñii xaaral ñun nag duñu fi toog ba diineen jii di agsi ci ñun te duñ ci man dara comme que nag gis nañ ñu gañe lii nag day wane ne ñii nii am nañ faay boo xam ne fokk ñu jaar foofu kon gars yi ils ne pas des intouchables ndekete ils ne sont pas invaincus hein ñu daal di nag ñeme jullit ñi nag ci loolu eh, léegi nag dafa bokk nag ci tribu yooyu yi ne yiy waajal ne nag léegi kon mooy nekkatuñ lu ñu tax nekkati di xaar dañ leen di fekk Medina fexe fay diine ji balaa ndax ndax musiba bu ñoom musiba lañ ko jàppe l'islam musiba lañ ko jàppe bu amee fenn bul toog naa samay voisin la ne ndax bu leen gañee rek ci yow lu jëm léegi ñu ne léegi comme que am na kon gars feebul nañ feebal nañu ak defet bi balañ ci kii ñu dem songu leen kaawu leen nag naa ñoom moom bu ñu waxtaan ak Abu Sufyan moom dinañ mën a am dinañ mën a dëppoo ci kàddu léegi nag benn ci tribu yooyu di waajal nag ne day songu Medina yonent bi alei saatu salaam nag bi mu ko yëgee ci la woo abu kii abu salama bi ah, ne ko uxruj fi hadhihi sariya faqad ista'maltuka alayha mu daldi koy former benn armée ne ko demal jiite ci sariya bi mooy armée bii mooy yi nga xam ne moom du dem yaw laa def nga jiite ko yow yaay président bi yaa leen jiite defar drapo daldi koy jox mu ne ko jox ko ay directive nag ne ko lii lii mooy objectif bi sir xatta tatiya arda bani asadin fa aghir alayhim mooy tribu yooyu banu asad bi la woon banu asad dafa moom ak du moom rek sax banu asad ci tribu yooyu la mais du moom rek ndax banu asad ak waa Hudayl comme niñ koy gisee ñoom ñépp ñu jël décision ferme ne dañuy dem xare ji yonente mi sar sa biir Medina faagaagal leen comme que ñii yonente mi sar sam yëg ko masula yëg di toog di xaar non non non gaa yaa ngi ñëw mu toog di xaar déedéet mu ne ko sir demal hatta tatiya arda bani asad demal ba ni ngay àggee les terres des banu asad boo fa demee fa aghir alayhim mooy jël leen jël mbëkk nga jël jël bu njëkk nga daal di leen bett daldi di xareek ñoom songu leen balaa ci mbetteel bala ñu ñoom ñuy ñëw Medina ala ala saakina afdalu salaatu wassalaam après wa awsaaha bi taqwallah wa bi man ma'ahu min al muslimiina xayra yonent mi alayhi salaatu salaam comme ni mu doon def bu yónni woon armée dénk leen ragal yàlla ak ñi nga ñi mu àndal nga xam ne moo leen jiite yiw ngir boo leen jiitee it bul nekk mooy bul nekk dos despot ñu jiital la rek ngay wan yow yow yaay def lu la neex yaay njiit bi walla di def loo nit ñi yoo xam ne sax jaaduwul mu daal leen dénk dénk ko ñi mu àndal te def moom mu jiite leen yiw mu daal génn ci arme boobu nee na ñoom sariya bi ñu ngi nekkoon xamsuuna wa mi'a mooy cent cinquante personnes lañu woon ñu daldi dem ba ni ñi àggee ci benn bërëb buñ naan Qatan fi gën a jege ci Qatan gin cee suufi mu ne te loolu benn oasis la benn ndox la li bani asadin benn oasis waa banu asad mu ne foofule nag fa la nekkoon tulayxatul as al asadi wa axuhu salamatu ibna xuwaylid mu ne foofule nag fa la newoon te jiitoon waa banu asad moo doon tulayxa ak frère am di salama ñoom ñaar ñépp di doomi xuwaylid fekk nag moom bi muy dem bi mu agsee mu ngi fekk gaa yi ñoom ñu nañ waqad jamaa xalqan min bani asadin li yaqsidoo xarba nabi sallallahu alayhi wa sallam fa jaa rajulun minhum ila nabi fa axbarahu bima ta a bima tamaalau alayhi fa ba'atha ma'ahu abu salama fi sariyatihi haadihi léegi mooy liñ doon wax sànk ne gaa yi araab yi tribu araab yi bi o après Uhud dañoo commencé ñeme jullit ñi <laughs> xare bii nag ngir dumaleen sariya bi expédition bii looloo ko waral bi mu yëgee ne waa banu asad ñoom ñu ngay waajal ne dañuy xare ci yonent mi alayhi salaatu salaam kan nan na ko yonent mi alayhi salaatu mu ne dafa am benn waay boo xam ne ci ñoom la bokk mais mooy gëmuleen wala bokk bëgg dafa bëggal jullit ñi yéew yiiw moo ñëw daal di koy wax yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne ko waa banu asad eh, ñu ngi waajal xare jar gis nga tulayxa ak frère bi abu salama di doomi ñoom ñaar ñëpp di doomi xuwaylid dajale nañ mbooloo mu bari armée bu rëy ngir jublu ci fii xare ak yow léegi nag yonent mi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi muy yónni abu salama da koo booleek waajooju ngir ngir la ngir mu tegtal leen tegtal leen yoon wi te tamit ñu jël seeni précaution mu ne fa lamman taxaw ila ardihim bi ñu agsee nag ci waa banu asad foofu gaa yi dañoo agsi rek tafarraqu wa taraku na'aman kathiran lahum min al ibli wal ghanam mooy ne keroog xeex sax amoon dañoo gaa dañ leen a bett dañoo agsi abu salama dafa agsi eh, armée bi mu àndal bett gaa yi tenir gaa yi tenaay dañu daw ci saasi daw bàyyi fa lañ fa amoon ci ay gëléem ay gàtt xar yéeg ba yéeg yooyu yépp ñu bàyyi ko fa daldi daw ricc naani kaani fa axada daalika kul abu salama kullahu wa asara minhum maahu thalathata mamalik wa aqbala raji'an ila al madina mu daldi jël loolu lañ fa bàyyi lépp yóbbu ba pare jàpp ci ñoom ñett ñoo xamante ne nii ñetti prisonnier lañ jàpp ci ñoom kero après mu tourner daldi dellu medinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam fa ata dhalika rajul

yoon bi mu jël part bu rëy ci butin de guerre bi daal di koy jox nasiban waa mawaafiran minal maghnam liñ fa màng keroog mu jël ci lu am solo daal di jox waajooju neexale ko wa axraja Safiya nabi abdan mu daal di génne li nga xam ne mooy paaru yonent bi alayhi salaatu salaam def taxmiis affaire muy benn ab jaam ba pare mu daal di def taxmiis bi mooy xumus comme niñ gisoon ca ghazwatu Badr daal di koy buñ ko génnee génn paar yonent bi alei saatu salaam après li des mu séddale ko ñi nga xam ne mooy ñi mu àndaloon daal di ñëw Madinatul Munawwar ala saakini afdalu salaati wassalaam moom nag kon loolu mooy loolu mooy xare boobu di di di sariyatu sariyatu abdallah ibn abdul asad al maxzubi di abu salama ibn abdul asad ah moom nag bi mu bi mu dellusee mooy xam nga ne xeex amu fa mais bi mu dellusee Medina moom Seydina Abu Salama dafa ñëw rek tuuti la toog dafa dugg Medina presque góom bi daal di feeñaat mooy kiiwam boobu liñ jàppoon ne wér na góom bi cicatrice bi mooy affaire bi daal di fulliwaat daal di euh, focciwaat góom bi daal di bizarrement bu góom bi ñëw te pourtant fi dem xare sax amu fa mooy gaay daw nañu bàyyi fa bu ba mu ñëw góom bañ jàppoon ne wér na daal di feeñaat mu daal di paase mu baal di paase ah, ay weer di ko jéem a faj ñu koy jéem a faj ah, mais dafa mujj génn àddina ci jumaadal uulaa mooy muharram la woon safar rabiul awal rabiul aaxir ba jumaadal uulaa mooy quatre mois après après bi mu defee sariya bopp ci la génn àddina moom seydina abu salama ibn abdil asad jiite woon kon sariya bi ñu gis tey di sariyawu abdal abu salama ibn abdil asad radiyallahu anhu wa ardaa ah loolu benn la mu am beneen sariya boo xamante ne nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal dinay takkaat beneen sariya boo xamante ne ni imaam ibn Saad moo ko tudd ak imaam al raxmatullaahi aleyhim ba léegi ci li nga xamante ne mooy muharram boobu ah muy sariyatu abdallah ibn unays muy sariya wu abdallah ibn unays sariya boobu noonu insha allahu taala nan la demee woon ak lu fa xewoon ta xew tamit ci ñetteelu at ñeenteelu at mii ñu nekk ci weeru muharram ba léegi ginnaaw bi ñu gisee sariya bu abdallah ibn abdil asad abu salama ana sariya bu abdallah ibn unays bii nan la deme selon imaam ibn Saad ak sëriñam bi al-Waaqidi ci riwaaya yoo xam ne nag wéruñu ak tamit man huwa Abdallah ibn Unays kan mooy Abdallah ibn Unays ñu defaale tarjamaam insha loolu nag waxtu wi jot na xam naa dañuy bàyyi ba jotaay bii di ñëw insha ñu daal di koy àggale daal di ciy dugg gisaat yeneeni xew-xew ci ñenteelu at mi ñu ubbi tey